أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw tey suñu ñaar fukki bind ak juróom-ñeent ci firib téere Laxdari ñu ngi tolloon fi borom téere bi di waxee ne yaa na ko yàlla yërëm wala yajuuzu bil jissi bil jissi al matbuuxi wal xasiiri wal xashabi والحشيش ونحوه ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولا غيره ولا يجوز بالجس المطبوخ والحصير والخشب والحصيص ونحوه ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب in lam yajid munaawilan gayrahu borom téere bi mu ngi wax ci yi nga xamante ni dagan yu ñu siy tiim moom lay jàngale fii moo tax man laa yajuuzu dagan bil jissi ci laso almatbuuxi buñ togg laso buñ xësee ba togg ko rek du dagana tiim amma buñ ko toggul nag luñ génne ci suus ñoom kooku dagana tiim waaye buñ ba togg ko rek yàq nañ ko du dagana tiim wal xasiiri basang tamit daganul tiim wal xasabi ak bant tamit daganul tiim wal xasiisi ak ñax daganul tiim wa naxwihi ak yu mel noonu yooyu yëpp benn daganul tiim waru xisa yaramal nañu nag lil mariidi ñeel ko feebar yaramal nañ ko moom mooy may nañ ko rek mu def fii xaayitil xajari ci ci miiru xeer ku feebar te mu mu dend fi mu toog mu dend ak miir boo xam miiru xeer la xeer lañ ko defaree comme xeer yi ma la wax sànq xeer yi mën nañ tabaxee miir boobu ak ban kooku mën na cee tiim moo tax fii xaay taxaja ci miiru xeer waxtu bi ak ban miir boo xamante ne xeer ak ban ci lañ ko tabaxee kooku ku feebar mën na cee tiim illam yajid nem amul mën naa weleen ku ko jottali xayrahu leneen su fekkee amul ko jottali leneen lu mën a tiimee suwaa mën naa tiim ci miir boo xamante ne xeer ak ban nañ ko tabaxee nekkul xeer ak ciment kooku mën na cee tiim dégg tax mu ne walaa yu juuzu dagan bil gis si ci laso almat buuxi buñ togg wal xasiir ak basan wal xashabi ak bant wal xasiis ak ñax wa naxwihi ak yu mel noonu wa ruxisa yolomal nañu tiim nag lil maridi ñeel ko feebal fii xaayitil xajari ci miiru xeer wa tuubi ak ban illam yajid nem amul munaawiran ku ko jottali xayrahu raneen mu léegi ñëw ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy sunnay tiim moom la borom téere bi di lim ni comme limal nañu farata yi ci ginnaaw sànq ba pare mu ne wa sunanihu sunnay tiim tajdiidu saidi bi si njëkk moom mooy nga pees beesal pàq bi li yedda yi ñeel ñaari loxoom ba ñu jàng farata jàngoon nañ ni darbatul addul ula dóoru suuf bu njëkk moom mooy farata tajdiidu saidi yedda yi mbi mbi ni beesal loxo bi pour ñaareel boobu mooy dóoru ñaareel mooy ñu wax dóoru ñaareel moom sunna la xamante ne boo njëkkee dóor teg yënga fëgg daal def sa karam tegaat bi ngay tegaat nag fëgg pour def sa loxo tegaat ñaareel boobu boobu mooy sunna moom la borom téere bilim fii moo tax yenn téere di wax darbatu saaniya bil ard dégg mooy dóoru ñaareel bi sunna la wa masxu ma bayna alkuwayni wal mirfaqayni ak masa li nekk ci diggante eh, kuwayni mooy tikki jare tikki jare yoonu fa ak coom yi booy tiim tamit tiim bu dee farata boo xam ne la farata moom mooy nga masa sa loxo ba si tikki jare yi li commencé diggante tikki jare yi ba si conc bi foofu booy tiim nga masaa ko loolu noonu sunna la comme masaa bi ngay njëkk a commencé ba ci boo commencé sa loxo ba nga àgg ba si tëkk jare yi farata gi mën na nga kon ne ba sa coom bi loolu mooy sunna dégg wa tartibu ñaareel sunna bi moom mooy tartib ñetteel bi kon moom mooy tartibu toftale toftale njëkk a def sa ah, sa kalam ba pare doo def sa loxo noonu nga koy toftale loolu tamit sunna la dégg kon sunnay tiim bi si njëkk moom mooy tajdiidu saayidi beesal pàq bi li yaday ni ñeen ñaari loxo yi wa masxu ma bayna al kuwaayn ak masaay nekk diggante tikki yare wal mirfaqayn ak ñaari tonc yi wa tartib ak toftale ndax mu ne liiru ma ko ci arab wa sunanihi tajdiidu saidi li yadayhi wa masxu ma bayna al kuwaayn wal mirfaqayn wa tartibu وسننه تجدير السعيد ليديه ومسح ما بين الكوعين والمرفقين والترتيب وسننه أي سنن تجدير السعيد بيسر فاقد ليديه نين نياري لغي ومسح ما بين الكوعين أك مسح لك الدقن تكجري والمرفقين أك نيار تونتي والترتيب أك تفتري نين يوي سنن جاب ba léegi borom téere bi bi nga xamante ni pare na ci sunnay ci tiim ñëw ci ngëneelu tiim mu wax ni wa fadailuhu at wa taqdimu l yumna ala al yusra wa taqdimu zahiri ziraai ala batinihi wa muqaddamihi wa fadailuhu at wa taqdimu lyumna ala lyusra wa taqdimu zahiri ziraaci ala baatinihi wa muqaddamihi ala muaxarihi mun wa fadailuhu nganeeli tiim bi si njëkk moom mooy at tasmiyatu mooy nga wax bismillah bay commencé jàpp nga wax bismillah bi si njëkk wa taqdimul yumna ala al yusra ak jiital ndeyjoor ci càmmoñ booy tiim li gën moom mooy nga njëkkee loxo ndeyjoor dog see teg loxo càmmoñ wa taqdimu zahiri ziraai ala batinihi ak jiital biti xasab bi ci biir bi biti xasab bi mooy sa biir loxo dañoo bëgg bay commencé bay tiim nga jël sa loxo càmmoñ bi nga teg ko ci sa kaw baaraamu loxo ndeyjoor bi ci ci ginnaaw nga rombale ko ci loxo yi ci xasab bi ba kër ak muy àgg si conc yi boo àggee foofu nga jël tenq loxo càmm euh, càmmoñ bi nga teg ko ci biir ci biir xasabu euh, loxo ndeyjoor bi continuer ak moom ba léegi continuer moom ci continuer moom ba àgg ba kër ngay àgg tikki jara yi boo àggee ci tëkk ci tëkkjëre yi nga jël sa euh, sa loxo yi sa tenk loxo ndeyjoor loxo càmmoñ ngaa leen tegale xamante ni baaraamu dëyu loxo càmmoñ bi mooy teg ci kaw baaraamu dëyu loxo euh, loxo loxo ndeyjoor bi ñu def nan ngaa leen ñu rombale loolu lañ bëgg loolu lañ bëgg nga tiimee ko moo tax mu ni taqdimu zahiri ziraa jiital bi te xasab bi ala baatinihi ci biir bi wa muqaddamihi ba léegi tam bokk na ci ci ngëneel yi ba léegi muqaddami gi nga jiital luñ jiitalam ala maxar yi ci luñ yeexeem nga jiital cër yi nga xam ñoom ñoo jiitu si cër yi li ci cër yi fu mu commencé nga njëkkee foofu ba dem ba àgg ba foofu fa cër bi jeexee comme bu dee lu kawe la commencé ci kaw wàcc suuf dégg comme noonu lañ ko bëggee wala muqaddami gi ala xer yi wa fadailuhu ay ngëneelam moom tiim ak tasmiyat muy wax bismillah wa taqdimul yumna ak jiital ndeyjoor ala yusra si càmmoñ wa taqdimu zahiri ziraa ak jiital bita xashab ala batinihi ci biir ba wa muqaddamihi ak buñ jiitalam ala maaxarihi ci buñ yeexeen njëm foofu beneen yoon insha allahu rabbi